farraqahu daymaani radiyallahu ta'ala anhumaa wa ardaahumaa fil muqaddima fii faslun faslun fi tilaawati wa maa yata'allaqu bihaa moo doon ci wàllu eh, eh, tilaawa mooy lecture di jàng Alquraan ak li nga xam ne moo ci moo lëkkaloo léegi nag ginnaaw bi gisee yi ñu weesu mu ne wasansano taqbilana lil mushafi kal waladi saghiri nadban faqtafi wa ja'alahu aydan ala kursi tatibahu kadhaka ya ukhayyi kon sëriñ bi radiyallahu anhu ginnaaw bi muy ñëw nag di wax ci nga xam ne dañoo sopp lool rafetlu nañu ko ñoom boroom xam-xam yi de mu ne rafetlu nañ taqbilana suñu fóon waaw lil mushaf yi di fóon li nga xam ne mooy mushaf bi waaw jàpp te alquran waaw daal di koy fóon loolu rafetlu nañ ko kal wala di comme sa doom xale bi comme xale bi sa doom wala doomu keneen bi gis ko daal di koy fóon as-saxiir ba nga xam ne dafa ndawee waaw nad ban lii luy sopp la de faqta fi na nga roy xeeñtul day def lii moo tax yonent bi alei satu ba <laughs> ba muy fóot doomam ya sëtam yi al aqram na xaabis <laughs> sayyidu bani tamim saway <laughs> radiyallahu anhu comme ko moom jikkooy kaw ga lañ yoroon waxuñ la nag jikkooy kaw yi noonu lañ ngal mooy kaw kaw day góor yi al imam ibn hibban ibn hayyan <laughs> voilà ibn hibban mi doon tudd bi weesoo al imam ibn hayyan borom tafsir bi rahmatullah alayhi mu ne al arabu ashaddu kufran googale ah mu ne bu gaa yi foog ne arab mooy ku nekk ci ku dëkk ci campagne bi de al arabu mooy ki nga xam ne xamul diine même bu dee ci pale bi la yeewoo même bu dee fu mu man di nekk gox bu man di nekk ci ville bi grande ville bi waaye na nekk New York na nekk Wall Street na nekk fii ci pavillon Rum xaw ma lan waa ji ñu tudd léegi Léopold Sédar yoonu pale boobu ma ne na dëkk foofu na dëkk plateau mais bés bu dee xamul diineem ko kaw kaw waaw léegi nag ka dëkk ca kaw ka bu xamee diine ko du kaw ko ci wàllu diine <laughs> voilà loolu la moo tax du aw xaste bu ñuy wax ñuy xool naan eh gan moo dëkk côté ñoomin reefa nag yi ñoomin ñoomin ñoomin por ñoomin kële di xool kaw ga déedéet du loolu waxuñu loolu laa wax loolu taxul ñuy wax <laughs> waaye mooy ki xamul diineem kooku mooy kaw kaw walaw baata fii qasril malik walaw kaanal malik voilà même bu dee ci biir palais présidentiel bi la yeew wala moom la sax mooy président bi bu xamul diineem kaw kaw la <laughs> waa yow kon ke kaw kaw yi bari nañ wal iyaadu billah allahumma sallim allahumma sallim mu ne kon moom da waaw yonent ma saa saam mu ne ko ya yow da ngay fóon gis muy fóon sët bi mu naan ko yow da ngay xale yi mu ne ko waaw mu ne ko man de am naa fukki doom ba su ma soo kenn mu ne ko man yonent ma saa saam xoolaat ko <laughs> xoolub jaaxle ko ne ko man lu ma ci man bu nee dem borom bi daa xëcc ci yërmande sa xol ndax loolu fóon ab xale ah loolu signe de yërmande la loo te borom bi waxoon na ar yonent bi saa saa am neen arrahimun yarhamuhumullah yarhamuhumur rahman irhamu man fil ard yarhamukum man fis samaa arrahimun ñi nga xam ne dañuy yërëm nit ñi dëkk bu yërmande dañ moom dëkk boobu du baax te nag ak bari suñu réew mi wal iyaadu billah manque de yërmande ci hôpitaux yeeg fépp waaw machine waa ji yor machine u waa ji yor machine euh, euh, yor machine u euh, day day day menuisier fu ne jaaykat bi foo dem rek ñu ngi lay ñu ngi xool nag laay mën leen jaabe waa ji wala lu ma ko man dina ko man lu ma ko ëppale dina ko wanta du ma ci am sans vergogne mais naan sa yuur gi lañ ak ak ak naanu ndox lañ yemale man nañ la nax léegi ci loo xam ne war na ñu xam ne danga leen a yow danga leen a soxlaal tay nga dee de allahu akbar ñu fas seen kanam mel ne yow danga leen a sa wax wala nga xool leen xool bu leen neexul waaye comme ko xam na ne ñépp leen soxlaal tey ñu ñàngal ñooñu amuñu yërmande ñooñu yërmande gi ñuy jooytoo ci ku nekk fa nga nekk wax naa la Sénégal ku nekk fa nga ne yaa nga fa presque di saboter la ngay def au lieu nga defe ko la yonent bi saa saa waxoon ne borom bi dafa sopp jaam bi muy def lu muy jëf mu def ko at kat na mu gën a rafete ñun moom dafa mel ni wal iyaazu billaah dafa mel ni dañoo dégg ñu nañu daal ñun bu ñuy def lu ñuy def nañu def nam gën a ñaawe nañ ko koy defe yërmande ci boppam gis nga bu seen intérêt taxawee wallaahi bu ñu ko naroon a jëndee fukki nit dee ngir ñoom ñu am li ñu am nekk borom alal wallaahi bu ñu ko mënoon dañ koy def waaw moo tax ci sëriñ si lañuy yendoo ko fu ne saa su ne ñu dégg ci scandale ay rey nañ ñoom diw sëriñ baa ko rey ak yooyu mais teewul bu subaa yow mi ko doon déglu man mi ko doon déglu bu ñu amee tuuti dem ci sëriñ ba ngir ma bay ab sëriñ boo xam ne nee nañ bu xaabala xam na te xamul tus maaman bi waaw façon yu mel noonu yërmande dëkk bu réew mu yërmande amul réew moo réew mu baax waaw commencé bi bari fii ñoo xam ne yërmande lañ amul boobu waa ji day dawal oto yëpp tali bi gis kuy kuy traversé mu mu accéléré bu ma la fa fekkoon rek nangam tàng walla iyaazu billaah comme nga foog ne am na dara yërmande ci xol bi tali xoolal rek yi ni ñuy njëkkantee da ngay gis ku dem bay jàll nga gis gën a daw de xam na ni mais lan la koy lan la koy lan lan lan la koy wàññi mu bàyyi waa ji jiitu na ko nag na ko bàyyi mu jàll mu topp ci ginnaaw nii foog mu njëkkanteeg moom ba pare klaxonné foofu yàq nopp nit ñëpp pollution sonore tawaleyag bi laa tam ñu ne rës ma léegi nag bloqué ñëpp ci loo xam ne ñàkk yërmande akuk nite wal iyaadu billah lenn ak njaay àll sax njaay àll yi sax xanaa àll bi sax am na une faire une certaine organisation xanaa am na daraay organisation léeg-léeg lu am léeg-léeg ta àll bi ne selew gaynde ne fam ne njamala ne fam ne kii di naan kee di ko observer tëdd di ruiner li moom ëllëg di ruminer li mu jot lekk kee toog di xool di sieste nii ñun loolu amul wal iyaazu billaah ñi ëpp ci lii dañuy liggéey léegi ñàkk yërmande yonent bi saa saa nag dane arraahimuuna ñiy yërmaate fii yarhamuhumur rahmaan borom bi fees dëll yërmande moo leen di ñoon ñoo yeyoo yërëm ngërëmu yonent bi eh, eh, yër maa day seen borom mu ne nag kon nag yéen jaam yi irhamu man fil ard yërëm leen ñii suuf jaamu yàlla yi yow nit ki bu dee boroom xam-xam nga lu mu ñëw bu ñëwee ci yow di la laaj xam-xamu diine bu ko jànni reetaan ko ci biir nit yow nekk xamoo woon ba ba mu nekk ci kersa nga door ruus ñépp di ko xool nga door ko tontu loolu lépp ñàkk yërmande la ak ñàkk teggin ñàkk yar waaw yërëm ko da xam ne yow am nay temps xamoo woon tus borom bi xamal la lii bu dee compétence la ab xam-xam ci wàll mbiru àddina ma ne ba nga koy jàng da nga koo xamoon borom bi la dimbali ñaatañ ci yow ñoo àndal ñoo xam ne yow sax ñoo la rawoon fuuf ñoo la ko gënoon a ay lii nga ci am ñoom borom bi tegu ko seen loxo mu teg ko sa loxo kon yërëmal jaam yi bu ngeen ko defee irhamu yërëm leen man fil ardi ñu nekk ci suuf nit ñi ngeen di dundal ñoom la leen boroom bi booleel booleel wu leen ak ay mur ay mbindeefu yàlla yu mu sopp tax mu indi leen fi ak lu ñu man di mel ak lu ñu man bi ñàkk boroom bi dalee na a sopp kon irhamu man fil ard yërëm leen ñuy suuf bu ngeen ko defee yarhamkum dina leen yërëm man fi samaa ki nga xam ne moo nekk ci kaw asamaan mooy ki nga xamante ne moo féete lépp su kaw téyeeku muy borom bi azza wa jal malaaka yi comme la ma waxoon rek ne bu ma soppee diw du wax nañ ko fi keroog yonent bi ko borom bu soppee diw danaan borom Jibril alayhi salaatu wassalaam man naa diw sopp ko mu wax waa suuf mu def ko ak nangul fi samaa kon mu nag affaire bi ah ci bàyyi xel mu ngi kon yooyu dafa am solo ay fóon sa doom yoo am ñoo xam ne loolu masula am ñoom ngàdd kese amul dialogue amul dara bu ñuy romb sax seen doom tiit di mooy toog a foog ne dëneen di ngàdd walla iyaatu billaah ñoo xam ne masu ñoo fóon seen doom waaw wastahsanu taqbilanaa lil mushafi kal walad saghiri nadban faqtafi sëriñ bi de wastahsanu rafetlu nañu lool taqbilanaa suñu fóon lil mushafi kaamil bi kal wala di koreem xale bi waxoon na la euh, ca wàllu tamxarit que ni raay boppu euh, jirim boo xamante ne nii du saalimin boo xam ne du daa am feebar buy wàlle hein loolu daa bokk ci yi nga xam ne dafa baax ni bàyyi xale yi foo leen kii ba dóor mbéj wax ju neex sax mënuñu ko am na ñoo xam ne seen parents ma suñoo dégg ci ñoom wax ju neex ñàngal kese xuural baat wal iyaazu billah kooku ci noonu lañ ko yare moo tax violence kese lay xam bu màggee bu ko borom bi jàppalewul wallahi day nekk ab ab tyran ndax day fayu day de moom loolu rek la xam xamul sax day roy rek wal iyaazu billah kon mu ne loolu daal nañ koy sopp comme di fóot fóot fóot kaamil bi comme ni nga xam ne noonu lañu ñu soppee fóon xale nat ban mu nekk loo xam ne lu ñu sopp la faqta fi na nga na nga roy ci lii da nga ko xeeñ wallahu ta'ala a'lam